fa yaqulu alimamu alxafidu alxujjatu alalam muhyiddin annawawiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i wal ishriin waan abi zaydin usaamata bni zayd bni xaarisata radiyallahu anhuma annahu qaal samictu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul yu'taa birrajuli yawma alqiyaamati fayulqaa fi nnaari fatandaliqu aqtaabu batnihi fayaduuru bihaa kamaa yaduuru alximaaru fi rraxaa fa yajtami'u ilayhi ahlu nnaari fa yaquluun yaa fulaan maa lak alam takun ta'muru bilma'ruufi wa tanhaa 'anil munkar fa yaquulu balaa kuntu aamuru bilma'ruufi wa laa aatiihi wa anhaa 'anil munkari wa aatiihi muttafaqun alayhi qawluhu tandaliq huwa biddaali almuhmala wa maana taxruj wal aqtaab al amaa waahiduhaa qitba waahiduhaa qitba kon al imaamul xaafizu nawawi rahimahullahu taala ci jotaay bi ñu génn tàmbali woon nañ garab gu bees gi. muy garab gi nga xam ne ci téeréb nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin di wan taruk mbugal waaw taruk mbugal mi nga xam ne mooy dal ki nga xam ne mooy digle lu baax di tere lu bon waaye ay waxam yooyu de muy wax lu baax loolu ak di tere lu bon ay jëfum weddi li muy wax waaw bu dee digle lu baax la du ko def bu dee lu bon la muy tere moom lay def gisoon nañ wàllu njëkk mi ci garab gi muy côté alquran laayat yi nga xam ne e, moom la indi lii nag ñu war a dugg ci xadiis yi waxoon naa la benn xadiis kese la fi waaw benn bii rek mu tëj bunt bi mu ne waa nabi muy xadiis numéro cent quatre-vingt-dix-huit bi ñu tàmbalee téere bi ba léegi walillahi alhamdu wal minna kon mu ne wa an abi zayd mu koy jële ci saxaaba boo xamante ne nii dàkkantalam mooy abu zayd nee na la tuddoon mu ne Usaama ibn Zayd ibn Haarisa muy Usaama ibn Zayd ibn Haarisa di Usaama di doomi Zayd ibn Haarisa dafa def radiyallahu anhuma am na nag ci boroom xam-xam yu ne Haarisa ci boppam tuub na ibn Sharahil ibn Ka'b ibn mu muy Usaama ibn Zayd baayam lañ doon wax eh, doomu Yonent bi alayhi salaatu wa salaam Yonent bi alayhi salaatu moo ko adopté woon eh, bañ nekkee Makka jamonoy as-sayyidatu tahira khadijatu bint khuwaylid radiyallahu anha wa moo ko moomoon daal di woon koy may yonente bi alayhi salaam eh, moom Usaama mi ibn Zayd ibn doomam ji nag mooy Usaama ibnu Zaydin hmm? yaayam nag moo doon Baraka al moom Sayyidatu Usaama Sayyidina eh, eh, Baraka moo doon yaayam radiyallahu anha ñu gën koo xam ci ummu ay man ah, yaa ummu ayman nga xam ne bàyyi yonent bi alayhi salaatu salaam ko moomoon jaamam la woon waaw keroog bi yonent bi alayhi di ànd ak ndayam bi mu nee gone mu koy yóbbu Medina ngir mu dem ziyaare ji ay côté yaayam nijaayam yi ba ñuy dëpp ba mu génn àddina fi bi abwaaba awi zuhami bërëb boobu baraka boobu la àndoon muy ummu man waaw moo ko delloo ci indi ko ci euh, maam ji di Abdul Muttalib shaybat shaybatul hamd ah baraka boobu moo yaayu muy sayyidu sayyidatuna ummu ayman moo yaayu sayyidina Usaama mi Usaama ibn Zayd ah dakkantalam nag moo doon abi Zayd moo tax mu ne waan abi Zayd dañ wute nag am nañu ne abu Muhammad ñii ne abu Yazid ñii ne abu Haritha Ah loolu lépp ay wax la ci dàkkantalu Seydina Usaama ibnu Zayd ibn Haarisa ibn Sharaxil radiyallahu anhuma naka noonu it ban année la génn àddina dañ cee wute am ñu ne en tout cas li leer mooy ci xilaafu Seydina Muawiya radiyallahu anhu ci la génn àddina am nag ñu ne la cinquante quatre ñenn ñu ne doorit l'an am ñu ne l'an cinquante neuf ah. kon nag mu ngi noonu moom Seydina Usaama Ah, radiyallahu anhu moom lay jëlee muy Usaama ibn Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhuma la wax annahu qaala nee na mu ne sami'tu dégg naa ah rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax mu ne yu'taa bir rajuli dañuy indi benn waay yawmal qiyaama bisu pénc man na nekk du du nag bu ñu nee benn waay rek ab góor la non man na nekk jigéen. waaw lii mooy lii jins la rek mooy euh, jinsu personne nit voilà dañuy andi benn nit yawmal qiyaamati te noonu tamit jinne yi ci boppam lii day dal ab jinne voilà mooy dañuy duggaale ci suuf ndax taxlib leen dañuy andi benn waay yenn nit yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba muy bés pénc bés boobale fa yulqaa fi naar dañ koy présente ci way sànni ko ñu sànni ko malaaka yi sànni ko biir safara waaw lil majhul fa yulqaani sànni ko fi naari ci biir safara wal iyaazu billah buñ ko fa sànnee fa tandaliqu aqtaabu batne léegi fa tandaliqu mooy lan imaam an-Nawawi ci suuf rahimahullah mu ne qawluhu tandaliq huwa bid-daal al-muhmala mooy bo nañ ko dabt ba pare xam nan lañ koy bindeeg nan lañ koy maase bala ngaa jum tandaliqu daal bi du tanza daal la bi nga xam ne eh, amul tomb mu ne wa maanaahu maanaam moom nag mooy la muy tekki mooy taxruju day génn kon fa tandaliqu mooy kon day génn lan mooy génn mu ne wa aqtaab kanta aqtaab di nga dégg ci hadis bi mooy al amaa mooy butit yi mooy intestin yi ah gis nga nit ki biir bi daamay may intestin ay mbaq nga boo rendee xarul ba di ko fees waaw ah, xëy tabaski ji léegi mu ñëw de insha allah yow français yow di nga fi def yooyu sax ah <laughs> <laughs> voilà en tout cas daal fële ca ñoojoor moom xam nga ni mu doon demee quoi voilà léegi mooy fatan daliku kon al mooy al al aqtab mooy al mooy butit yi mu ne waaxiduha benn bi xitbun wax xatbun de xitbun waaw benn butit benn intestin lañ naan xitbun yu bareem nag mooy aqtab waaw gis nga ni muy baree wërngalu nga xam ne ci lay lu bari di jaar waaw allahu akbar loolu lépp doomu aadama baa ngi ko ëmb ci biiram waaw nga xam ne li muy lekk fa lay jaar ya war a dem ca wanag wa yépp ci yooyu lay jaar allahu akbar waaw allahu akbar mu ne nag kon yooyu la yonentu waaye saa sànne waa ji bu ñu ko sànnee fa yulqaa fi naari ñu sànne ko safara fa tandale ko aqtaabu batni mooy butiitu biir bi mooy génn kon tey mooy biir ba day tëj buti di génn waaw waaw akbar xam nga léeg-léeg euh, man ma suma koo gis réellement mais euh, dégg naa ci benn nettali mais boobu yàgg na bu yàgg na walla ca village ba ndeysaan ah daañ fa doon nawet bi di bàyyi benn voisin yoo xam ne ñoo suñu kër yi benn dox benn kii moo mbedd moo dox seen diggante fas wu rafet wuñ amoon waaye fas woo xam ne bu rafet masha allah eh, fas wi dafa génn àddina te li ko génn li tax mu ga mooy fiñ koy yeew moom nag dañu yëkkatiwul woon kii bi mu kawe xaw ma lan la doon def rek ba jamu ci waaw dégg naa daal ñu naan butit yi ñoo génn muy wër di wër ba daanu noonu Allahu akbar léegi boo imaginer loolu mooy même li yonent way sasam di wax fii waaw mu ne kon fa yaduuru muy ba léegi fa fa tandaliku mu génn aqtaabu bu buñ ko sànnee biir safara waa ji wal iyaadu billah a'aadana allahu min an-naar wal nañu boroom musul ci safara léegi butiitu biir bi génn fa yaduuru biha muy muy wër ak moom image fas bi ma la sànk ba mu génnee da doon wër kamaa yaduuru al-himaaru fi ar-rahaa comme ni nga xamante ne mbaam mi bu ñu ko yeewee takk ko fenn ñi muy wëri noonu xam nga mbaam bu bëggee kii day wër rek moom di def benn ay cercle di wër mu ne waa ji nag noonu lay def waaw jëlal image fas wi ma la wax sànk ba léegi voilà kon noonu lay def di tourner rek di tourner di tourner ci biir safara nekk noonu di tourner butit yi di tourner butit yi rek allahu akbar waaw léegi nag bu demee noonu alximaar arraxa mooy fi ñu koy fi ñu koy fi fi euh, euh, euh, wanagu mbaam mi fi ñu koy buñ nee wanagu mbaam nag bul foog ne wanag wi ngay dégg ñu naan damaa bëgg dem ca wanag wa mooy toilette déedéet te ne euh, non wanagu mbaam mooy ëtt mooy fi ñu koy defal fa muy tëdd fa muy nekk ñu ko fay indi lekkam ak yooyu loolu lañ naan moo tax ngay dégg ci àll bi ñu naan wanagu fas wi ah kiiwu fas yi voilà mooy fa ñuy nekk. léegi nag mooy noonu ñu koy yeewee muy wër bu bëggee surtout bëgg a dem nii wa lekk di wër di wër di wër di wër waa ji noonu lay def biir safara boutique yi lay wëri noonu di wër rek di def tour ci boppam di wër rek di wër. waaw di def ay cercle yu mat sëkk ah léegi am na nag ci yeneen yoo xam ne yeneen riwaay dinañ ci ñëw insha allah léegi mu ne fa yajtami'u ilayhi ahlu naar waa safara ñoom buñ gisee waa ji ñu ñëw nag dajaloo ñoom ñëpp dañuy jaaxle fa fàtteegul nañu mbugal mbugal mu metti mi ñu nekk biir safara mais ki leen jaaxal mooy mii waa ji nii ñu ñëw wër ko waaw fa yaquluuna ñu naan ko yaa fulaan mais yow diw dañuy wax turam maalak mais lan moo la dal lan moo tax yow ñu gis la biir safara waxuma la dara sax ngay wër ni ak sa boutique yi nii fa yaqulu gaa ne ko mais yow mais lan moo la dal alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar mais yow ca àddina nekk woon doon digle lu baax eh? tey tere loo xam ne safar la lu baaxul la yow kay bu lool mooy ñoom parce que lool mooy li jaadu kuy digle lu baax tey tere lu bon kay mooy ne daa waroon a fekk yow waroo ñëw safara xanaa <laughs> bu dee jëfe nga loolu <laughs> léegi nag waa ji tontu leen ñoom liñ gisoon ci moom mooy waa ji daal day digle da doon digle lu baax di tere lu bon ñu ne ko mii yow xanaa ne ko lan moo la dal mu indi la fii ak ñi ngay ngay ngay wëri ci sa boutique yi yow est-ce que doon digle lu baax doon digle njekk di tere loo xam ne safaan la na ko sa noonu fa yaqulu mu tontu leen na balaa ah lii ngeen wax mu waaye nag kuntu amiru bil ma'ruf waaw nekkoon naa koo xam ne aji ku doon digle waat dama doon digle de bil ma'ruf ci njekk wala aati waaye njekk goog ma doon digal nit ñi def leen doon ma ko ndikke de doon ma ko def de wa anha 'anil munkar waaye it ma doon tere waaw dama doon tere lu ñaaw de waaye nag ah wa aati yi ma koy dikke nag yu ñaaw ya leen doon tere man moom ci laa doon mas ma ci génn kon lii wax na leen kon li tax ñoom ñii ñu gis ko bi ñu jaaxlee gis ko biir safara muy wër ak xaay fa bëggal ñii nga xam ne moo ko dal wax na leen kon li ko fi indi mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imam al buxaari ak al imaamu muslim ibnu al hajjaaj al qushayri an naysaabuuri soloo na ko na ko noon seen sëriñ al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal indi na ko ci musnadul ansaar xadisu usaama ibnu zayd hibbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw di musnadul ansaar indi na foofu hadis bi indi na ko ci eh, ñeenti bërëb al imaamul Bukhari ci ñaari bërëb la ko indi imaam Muslim benn bërëb kese al imaamul Bukhari kanta la ci suuf qawluhu tandaliqu loolu gisoon nañ ko al imaamul Bukhari rahimahullahu taala indi na ko kon ci ñaari bërëb eh, eh, te dafa am solo <laughs> day tax ñu xamaale lan ban circonstance lan moo waraloon Seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa radiyallahu anhuma daal di woon wax hadis bi al imaam al Buxaari rahimahullahu taala hadis bi ñuy jël mooy euh, mooy hadisu bu njëkk bi kitaabu bad'il xalq baabu sifatin naar wa annaha maxluuqa kitaabu bad'il xalqi tàmbal njaalbeenuk mbind mi Euh, euh, melooy bunt bi leeral safara nan la mel këne dañ koo bind bu kenn foog ne safara amul non instant bi safara yooyu c'est que affaire loolu c'est psychologique c'est pour do euh, safara mooy coono yi ngay nekke loolu yëpp waxi caaxaan la mu ne haddathana ali mu ne nettali na ali kii mooy sëriñam bu rëy bu mag bi muy ali ibn abdillah ibn ja'far abul hasan hayatul wadi ñu gën koo xam ci ali ibn al-madini rahimahullahu ta'ala Abul Hasan eh, al-Basri rahimahullah Ali ibn al-Madini moo ne nii mu ne qaala haddathanaa Sufyaan mu ne mu nettali mooy Sufyaan di Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali mawlaahum Abu Muhammad waxoon nañ la Kuufa la juddoo waaye Makki la Makka la newoon waan al-A'mash moo jëlee ci al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili moom Kuufi la ah. rahmatullah alayhi abi Wa'il moom moo ko jëlee ci abi Wa'il di Shaqiq ibn Salama waxoon nañu mbiram keroog moom muxadram la moom fekke na jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaye nag eh, jotu koo gis ah <laughs> moom bi yonent bi alayhi salaatu salaam di nekke ci kaw suuf nekkoon na jullit waaye nag jotu la gis yonent bi alayhi salaam Allahu akbar moo tax boo déggee boroom xam-xam yi comme imaamu Zahabi muy wax ci al-Kaashif mu ne muxadramun min al-ulamaa al-aamiliin muxadram la mooy koo xam dafa fekke jamono yonent bi alayhi salaatu salaam ne gisu ko euh, kii euh, gisu ko kanta euh, waa adab nag buñ ne muxadram wute nag li waa waa waa ilmul wax bu dee waa adab muy waa littérature arabe ñoom buñ ne ñoom ash-shu'araa al-muxadramuun Euh, Seydina Al-Hassan lañ lay wax ak ñooñu ay ñoom kii euh, Labid <coughs> ñoom loolu lañ lay wax alors que euh, xam nga loolu ñoom parce que liñ naan muxadram ñoom waa Adam mooy koo xamante ni dafa dund ci jaahiliya dund ak yonent bi alayhi salaam mooy gëm ko nekk saxaaba ñoom kooku ci ñoom buñ nee muxadram loolu moo tax ñu ne ash-shu'ara al-muxadramun naan la Seydina Hassan ibn Thabit xam nga Seydina Hassan Euh, euh, waa euh, waa waa ahlul hadith duñu ko wax muxadram mukk mooy ñoom ni ñuy tudde muxadram moo tax lool loolu c'est une question de de kii kese la de terminologie waaw kenn nag du la du ne yéen waa adab lan moo tax ngeen di wax lii ah seen wax ji jubul baaxul déedéet baax na l'essentiel parce que la mushahata fil fil istilah li boroom xam-xam yi di wax amul xëccoo ak kii walla ci ci terminologie jargon ban la ñuy utiliser l'essentiel mooy yow bu ngeen nekkee benn domaine wala ngay wax ci leen il faut nga wax ca waa domaine ba la ñuy wax waaw il faut tamit bu dee yow yaay wax nga leeral ne man bu ma waxee lii lii laa ci jublu waaw kay mais mënoo ñëw di wax loo xamante ne ñépp nii lañ ko jàppe parce que une langue c'est une euh, kii quoi convention la collective loo xam ne ñépp ay xam ne bu ñu ko waxee lii lañ ci jublu mais bu dee kon waa ju nekk mën naa wax lu ko neex buñ ne ko sawaay yaa wax lii ma ne ah non non non man jublu ma ci woon loolu non non non la non man jubluwuma ci dix euros ah non dix euros man non man dix euros loolu man maa koy tuddee li nga xam ne mooy douze biscuit laay tudde dix euros ngi la daal ah sawaay loolu nag manu la taxaw loolu boo ñëwee ci bi juge bi du ko moom boo fi reconnaître <laughs> nga ñëw ne waa ji <laughs> bi yóbbu la ci juge bu l'islam bi sawaay <laughs> qaadi bi qaadi bi ne la ñeneen ñi da ngeen am différent ay juge bu waree na àtte mu X ne monsieur mii moo ma yoreel dix jours waaw fayu ko nag moo tax mu indi la sa ngir nga ngir nga àtte léegi euh, juge bi day déglu ki nga xam ne mooy monsieur Z ginnaaw bi déglu monsieur X <laughs> waaw léegi mu laaj monsieur Z naan ko waaw maa ko waxoon man maa ko ne si man je reconnais que yoreel naa ko dix jours juge bi naa ah, mu ne waaw mu ne sauf que juge monsieur le juge man dix euros yooyu ma ko yoreel c'est pas des euros comme niñ ko jaakaare ah non c'est des man euro man biscuit laay woowe euro quoi dana eh, eh, eh, juge bi du nangu lool danaan la sawaay comme kayalu ko ne fayal voilà fayal yow kay fii mu ne bor bi moom da d'accord nga ko léegi nag leneen nga ci jublu loolu sa affaire la parce que ñun lii lañu xam voilà <laughs> mais bu dee par domaine ah voilà domaine bu ne bu la neexee ñii boo gisee le mot travail selon euh, gynéco bi gynéco bi nga xam ne mooy raw euh, soxna yi bu ñuy am doom ah ki leen di jàppale ngir ñu am doom ci mucc kooku bu naan euh, femme bi mu ngi en travail kooku bokk la ouvrier bi bu naan moom mu ngi en travail ñi nekk mathématiciens yi tamit gaa yooyu euh, bu ñu naan affaire bi travail bokk la ñu ngi li ku nekk li muy wax mais ku nekk fa nga nekk domaine ba nga nekk boo waxee dinañ xam ne lii ngay wax mais mënoo ñëw nag loo xam ne ñépp lii lañ ko gisee yow ba fekkee ko neneen comme biso naan man leneen laa ci jublu noonu kon euh, ne waa la dab yéen lu tax mooy ab saxaaba la boo xam ne daa dund ci jaahiliya dund ak yeneen tubaab yi saa saa ci dañ naan la non loolu dara newu ci l'essentiel mooy mu leer waaw <laughs> alors que waa ahlul kii hadis ñoom buñ nee mu xadram jamais du saxaaba kooku premièrement li ngay njëkk xam mooy kooku du saxaaba mais dund na ak yeneen tubaab yi saa saa moo ki kii waa arab bi am na luñ bokk mooy dund nañu ak yeneen tubaab yi saa sauf que waat daf ki ñuy wax koo gis na yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala jotaayu nag moom te saxaaba la mais sauf que dund na avant l'islam bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi woote waaye dund na après waaw wala sax mu dund jamono yonent bi sallallahu mais jotu koo gis ah kooku mooy waa waa waa waa ahlul hadis waa ahlul koo xam ne mu ngi dund ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais jotu koo saxaaba après nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam àddina moom kooku comme ñoom Abu Wa'il ñi gisoon nañ ci ñoom. Euh, Abu Idris al-Xawlaani ah ñoom Abu Usman an-Nahdi ñoom ñëpp ñoom as-Samaabihi ñoom ñëpp ay muxadram lañ mooy jamono yonent waaye saa ñu ngi dund mais nag duñu saxaaba kooku ci waa ahlul hadith moom lañ naan muxadram kon defal loolu attention bul gis waa adab koo xam ne moom <laughs> c'est un littéraire littéraire littéraire voilà un littéraire bu ñëw nga dégg ko muy wax ci yooyu naan euh, Seydina wa min ash-shu'ara al-mukhadramin Hassan ibn Thabit nga ne eh, kii xamul dara waa dégg nga li wax parce que yow xadiis nga xam te te te réere nga ñoom seen seen jargon <laughs> dégg nga mu ne Sayyidna Hassan nee na muxadram la c'est eh, non xaaral ma jóg dem quoi ñii xamuñ dara quoi seen universitaires yi xamuñ tous ndeke ah ah déet yaa ngi tooñ de <laughs> xam na dara de <laughs> non man man yàq naa sama paas ndeke de. Eh, man de moom da koo wax rek ba biir na <laughs> ah yaa nga tooñ nag <laughs> voilà kon moom mi euh, ñu ngi woon ci kan Abu Wa'il voilà moom euh, al-A'mash kon mu jëla ko ci an Abi Wa'il Shaqiq ibn Salama euh, rahimahullahu ta'ala al-Asadi al-Kufi rahimahullah annahu qaala qiila li Usaama dañoo wax Seydina Usaama ibn Zayd li taxoon mu wax hadiis bi ñu ne ko law atayta fulaanan fa kallamta mais Usaama tey boo dikkaloon diw de nga wax ak moom nag ah waxal ak moom boo demoon noonu wax ak moom de xaa mooy doon na baax loolu mooy taqdir bi indiwuñ ko ah ah doon na baax de nga waxoon ak moom de ki muy wax nag benn njiit lañ dina ñëw ci riwaayu imaamu euh, muslim bi rahimahullah foofu moom leeral nañ fulaanan boobu mooy kan kan la koo ñu la wax naan Seydina Usaama boo demoon wax ak moom de doon na baax qaala mu ne leen innakum Seydina Usaama ne gaa yi ko doon wax innakum la turawna la turawna anni la ukallimuhu illa usma'ukum inni ukallimuhu fi sirri duna an aftaha baban la akunu awwala man man man fataha wala aqulu li rajulin an kana alayya amiran innahu khayru nnas ba'da shay'in sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qalu wa ma sami'tahu yaqulu qala sami'tuhu sallallahu alayhi wa sallam yaqulu yujaa'u bir rajuli yawma al-qiyamah fayulqa fi an-nar fa dan fa tandaliqu aqtaaba fi nnaari fa yaduuru kamaa yaduuru alximaar birhaah fa yajtamicu ahlu nnaari alayhi fa yaquuluun ay fulaan maa sha'nuka alaysa kunta ta'murunaa bilma'ruuf wa tanhaa cani lmunkar qaala kuntu aamurukum bilma'ruuf walaa aatiihi wa anhaakum cani lmunkar walaa wa wa wa aatiihi voilà nii la ko al imaamul Buxaari indi mu ne léegi kon nañ ñëw côté bi nga xam ne euh, moom lañ feeñ ñem sànq ci kaw ñu ne ko mais boo dikkoo la euh, diw de wax ak moom doon na nekk lu baax de mu ne yéen da ngeen a yaakaar ne <laughs> lii lañ doon wax temps de waaw ku jàpp ne yow boo waree wax ak ku yor nguur euh, daal di koy laaye biir il faut nga woo télé yeeg rajo yeeg yépp wala ci réseaux sociaux yi wala YouTube yi di ko joxar bi di jaay na yow yaa yaay nitu dëgg doo dara. waaw loolu duy teggin du l'islam du dara ñu naan non ustaas bi moom dëgg rek ngay wax imaam diw ma ne waxu fi dara laa wax ak yéen ña koy topp voilà Seyna Usaama nag loolu nag nel ni gaa yi loolu lañ bëggoon quoi Seyna Usaama ne leen mais yéen <laughs> yéen ñu am ma boo dikkaloon diw <laughs> nga wax ak moom doon na baax mu ne leen yéen da ngeen a yaakaar aturaw na mooy aturaw na ne yéen aturaw na an nii la la ukallimu illa usma'ukum yéen da ngeen yaakaar ne man daal fu may waxee moom foog ma dégg def ngeen dégg ko il faut ma ñëw publiquement ala niyatan taxaw di ko wax di ko jàqat naan ko lii nii defal lii defal lii bul def lii bul def lii déggal li la nit wax wala yu mel noonu da ngeen bëgg man yaakaar ngeen ne fu ma war a waxee moom rek yéen il faut ngeen dégg ko loolu ngeen yaakaar yéen ah inni man li ukallimuhu damay wax ak moom waaye fi sirri en secret man dinaa wax moom mais en secret foo xam ne yéen ñii di ma wax du ngeen fa nekk waaw maa moom képp ak suñu suñu borom ak moom maa ngi moom waaw li ma gis ne daal jàpp naa ne lii waru ko doxale bu kenn ci yéen yaakaar ni damay nëpp nëppal affaire yi damay parce que dama koo jege mu nekk njiit bu toll noonu ma koy bàyyi muy def lu ko neex non non non wala loo xam ne man jàpp naa ne ci sama bët même bu lee ne deful lu ko neex mooy man li ma gis ne ci sama gisin que ne amaana doxali woon ne mooy gën man loolu du duma du ma naye sama bopp ko wax te amul dara lu ma koy tere wax sauf que en secret laa koy def waaw à huis clos maa moom kese ma wax ko waaye yéen day na yaakaar ne fu may ñëwee di war ko wax dara yéen dama leen koy déggloo ah man damay wax ak moom fi sirri duunaan aftaha baaban saa ma nekk koo xam ne maa ubbi bunt boo xam ne mukk comme yéen ni ngeen ni ngeen ma koy insinuer mel ni ku ma ciy puus jëme du ma nekk koo xam ne maa ubbi buntu boo xam ne laa akunu waaw man du ma nekk mukk ki nga xam ne maay nekk aw awwala man fatax ki njëkk ki nga xam ne mooy ubbi buntu ba muy buntu fitna mooy lan mooy njiit nga koy yedd hein publiquement loolu mooy buntu musiba gu rëy waaw ki koo xam ne man na koo def en secret moom laa la doon wax ne la mais lan moo tere yow yow mu fi nekk di wax te yow am nga possibilité am numéro le président wala man nga am président wala boog monsieur le préfet wala ki nga xam ne njiit la wala gouverneur la yow am nga possibilité wu am audience bind ko lettre mu tontu la tamit loolu am nga possibilité bi am nga possibilité woo ko mu wuyu la yooyu yëpp boo ko amee defoo ci benn nga bàyyi ko ñëw devant la télévision devant les réseaux sociaux waaw devant les les les rajo

Seydina Usaama la wax te ñoom ñii ñëpp rabbahumul Mustafa wa Seydina Rasulillah sallallahu alayhi ni yàlla belli tànn ko moo leen yar takku mu yar doy na waaw. gis nga ne ñoom ñëpp lii la waaw foo amee benn amoo droit am possibilité wu def ko en secret nga bàyyi ko di ko def en public loolu mooy buntu mbon boo xam ne ubbi nga ko moo tax mu ne man bu leen yaakaar ci man ma nekk ci njëkk ubbi buntu mbon googu waaw buntu boobu mukk du ma nekk ki nga xam ne laa akunu awwala man fataha waaw te loolu mooy wax en public alors que manoon ngaa wax en secret nit ki dégg la gisoon nañ fi li am am Nawawi doon toxale ci imaamu Shafi'i rahimahullahu taala mu ne sa mbokk de ah boo ko laaye biire en secret faqad faqad nasaxtahu wa zana wa wa nasaxtahu wa zin wa wa aw passé sax la ko defoon faqad nasahahu wa zaada waaw mooy ne bu dee ne da nga koo laaye biir ca secret loo xam ne secret la seen diggante ah kooku de laaye biir nga ko te taaral nga ko waaye bu dee idaa nasahahu alaaniya faqad fadahahu wa shaana waaw bu dee ne nag da nga nekk imaamu Shaafi'i moo ko wax al-Muttalibi radiyallahu anhu bu dee ne da ngaa nekk koo xam ne da nga koy laaye biir alaaniya lu ne fang devant tout le monde. waa tout le monde nag mooy di waa ci rajo yi xam nga ne moos wala naan lettre ouverte au monsieur le président letre ouverte au monsieur le ministre sangam letre ouverte au monsieur le gouverneur sangam yow yaa yow yow moomu la yow moom la imaamu Shafi'i yi di wax te loolu la Seydina Usaama radiyallahu anhu ne man du nekk kuy ubbi bunt bu njëkk boobu waaw. lettre ouverte alors que man koo yónni yow baax na ba ñoo xamante ne yow dañ lay déglu de toute ñun suñu kaas yu bari surtout ay ay suñu réew wolof yi yenn sëriñ ñi lay wax te seen sant yi siiw ñu xam leen ba gis ñenn ñi taxaw ci kii ñu naan moom dëgg rek lay wax kooku leer na ma ne bu laajoon yow xam nga ko bu laajoon audience wallahi dañ koy jox audience waaw tellement fa mu bokk tax moom bokkul ak ñi nga xam ne ay pas peuple bi nga xam ne leen ñoom faalewuñu leen non non non moom dañ koy jox audience léeg-léeg kooku du jaar waaw. du jaar sax ay ci bu secret beeg yooyu non taxaw fii di wax waaw ñu naan moom nitu dëgg la wala alors que déedéet loolu du nitu dëgg déedéet dëgg daa am fu ñuy jaar lépp daa am ay règles l'islam du l'anarchie comme ni la waxoon c'est pas que lii lañ bëgg tous les moyens sont bon les les les les les la fin justifie les justifie les moyens amut ci l'islam déedéet il faut mu nekk loo xam ne lu baax lay doon waaw waaw bëgg lu baax. doo ko jaare ci lu bon man bëgg dimbali nit ñu ñàkk ñi c'est une bonne cause nit ñu ñàkk amuñu lu ñu lekk ay fan yoo xamante ne nii dañuy toog daanaka journée bi duñ am dara di wër ci poubelle yi yow nga bëgg leen dimbali intention boobu yéene boobu nga am ko nii lu rafet la mais manuma ne nag comme que fin boobu dafa nekk lu lu noble lu baax non loolu ma bëgg def daal lu baax la léegi ni may def waaw am na benn banque bu nekk fii à la place de l'indépendance wala à la place de nangam ak nangam voilà man ce que je vais damay dem braquer leen waaw tagulewu ñëw waaye dëgg samay mitrailleurs sax laa yor ay iñtaleen rak rak waaw mitrailleurs yi gaa yi wax rek ma tiiri ci suuf ne ay volet cash léegi gaa yi jox ma ma yeb sama fourgon wala sama oto rek taal daw après bu ma demee distribuer leen ko jëndal de l'islam danaan la mukk loolu du demee noonu parce que les la fin ne justifie pas les yu illégaux yi lu illégaux yi déedéet loolu mënoon ko mënoon ko jaare ma joxe zakat baax na mais ma na damay def noonu ba pare ngir ma a joxe zakat déedéet kon affaire yépp dafa am yoon voilà Seydina Usaama radiyallahu anhu ne man bu leen yaakaar ne man maay nekk kii njëkk ubbi buntu boobu de te bu leen kenn bu leen yaakaar ne man fu may waxee moom rek yéen dama leen koy déggloo déggloo mën naa nekk may wax en public wala ma ñëw wax ak moom génn naan voilà président bi nee naa ko attention ah, man nee naa ko ah, loolu yàgg nga taxawoon wax ko benn la voilà. te mooy même bu la joxe en secret nga génn yow xamagoo lan la réagir ndax dégg na li nga wax ak biir nga ñëw voilà ngeen voilà wax naa ko lu leer il faut qu'il fasse très attention attention ah yi nga xam ne ñun suñu médias yi noonu lañ ñor waaw. mooy dañ lay da mooy ab scoop la ñu yàkkamti waaw yow loolu booy am audience sax obligé woo nit di ko yëg wala médias yi di ko yëg ba ñu taxaw ci buntu euh, palais présidentiel yi la xaar. wala ci peron bi di xaar nga génn ñépp teg nañ seeni micro di xaar déedéet loo xamante ne kenn du ko yëg parce que loolu du sirran waaw fi mu gën a mbañ a nekk sirran nag moo nag nga ñëw nag wax na ngeen dévoiler gars yi lay laaj qu'est-ce vous avez dit avec monsieur le président quels sont les sujets que vous avez abordés a été votre position yu mel noonu loolu yow yow yooyu yépp waroo ci jaar waaw moo tax Seydina Usaama ne dangeen a yaakaar ne man fu may wax ak moom rek yéen dama leen koy déglu ah man nekkuma koo xam ne maay ubbi buntu boo xam ne. dama koy def duuna sans ma nekk koo xam ne damay ubbi buntu boo xam ne duunaan aftaha baaban sans ma ubbi bunt boo xam ne man maa koy njëkk a ubbi waaw waaw du ma nekk kooku de te it di yëg leen ma wala aqulu rajul du ma wax kenn laa wax man Usaama an kaana alayya am parce que mooy sama njiit rek naan ko innahu xayru naas di ko ragal gannaaw quoi yéen da ngeen a yaakaar ne man daal nit moo ma nekk moo ma jiite. tax lu ko neex kese lu lu neexi bëtam kese laa koy wax mooy bu ma gisee na loo xam ne man jàpp naa ne du noonu dama ci noppi naan ko walaay moom kay yaa fi gën ah loolu ngeen yaakaar loolu ngeen loolu ngeen yaakaar ci ne li may wax ak moom en secret te bu leen yaakaar ne dama koy raayal gannaaw gannaawam ci loo xam ne du dëgg mukk waaw lépp lu ma gis ne du noonu même bu dee ne moom moo ci am dëgg waaye man nii laa ko gisee loolu la ma borom bi feeñal loolu la ma leeral loolu laa koy wax waaw rekkuma koo xam ne wala aqulu li rajul du wax kenn an kaana alayya amir parce que moo ma jiite naan ko innahu xayrun naas moo fi gën waaw waaw xam qualité yi Seydina Usaama radiyallahu nekk conseiller nit am waaw waaw mënoo nekk bu baax waaw bi yow yow bu bon la mënoo nekk butaana saaliha mën nekk lii la mooy lu mu la jiite mais mooy sa patron mooy sa chef mooy sa lépp bu dëgg jotee nga war ko wax na nga ko ko wax mais ak i ak i tegginam te tegginam yooyu bi ci njëkk mooy nga wax ko ko en secret boo xam ne en aparté ñaar kese la te pare woo soxla woo aajo woo après ñëw génn di ko wax nit ñi loolu mooy bi ci njëkk ñaareel bi mooy dëgg wa tawaasaw bi sabri wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr di diggante dëgg ah ak muñ foog nga nekk ci lool